am na kat nguur yi ca bokk ak ñoom. xam nañu moomoon lépp digaloo wu ñoo kenn. xam nañu moomoon lépp digaloo wu ñoo kenn. xam ngeen ne Sénégal rek. xam ngeen ne Sénégal rek. ku muy sa nguur nguur gu rëy la. sa nguur nguur gu rëy la. rawatina réew yi ko ëpp. rawatina réew yi ko ëpp. waaye buur yi moomoon loolu yëpp ana waaye buur yi moomoon loolu lépp ana nag. ñoom ñëpp wuyu ji nañ seen borom. ñoom ñëpp wuyu ji seen borom. ñi ko moom tey foofu lañ jëm rek. ñi ko moom tey foofu lañ jëm ëllëg yàlla rek mooy buur bi nga xam ne. yàlla rek mooy buur bi nga ne. nguur lépp ci loxoom la ko yor. nguur lépp ci loxoom la ko yor. ba faw nag. ba faw keneen ku moom. keneen ku dul moom. sa nguur ab xaaj rek la. sa nguur ab xaaj rek la. mu boole nguur ak kattan. mu boole nguur nag ak kattan moom yàlla. kattan goo xam ne mën na lépp lëf xamul lum mu mënul. kattan loo xam ne mën na lépp lëf. baralatu lu ko. buur bu moom. buur bu dul moom nag. loo man man rek am loo tële. loo man man xam na lu dana am bés doo man dara. loo man man dana am bés boo xam ne dara doo ko man dara. dara doo ko man day mel ni du na waa ji mënoon. day mel ni duhun na yaay waa ji kon nag buur dëgg-dëgg moo di yàlla. kon nag buur dëgg-dëgg yàlla rek la. kon nag ñu ci àddina. kon nag ñoo ngi ci àddina. mënuñoo bañ a sakku àddina. mënuñoo bañ a sakku àddina naam. ndax ñu ngi nekk ak bakkan boo xam ne. ndax ñoo ngi nekk ak bakkan boo xam ne. dafa am soxla yu du jeex. dafa am ay soxla yu du jeex. ñu gàll ñuy njaboot. ñu gàll ñuy njaboot teg ci. kon nag fokk ngeen sakku àddina. kon nag fokk ngeen sakku àddina. waaye bu leen tax a fàtte yàlla moomu. waaye kat bu mu leen tax a fàtte yàlla moomu. dara jarut fàtte yàlla. dara jarut de. métier moo mën a métier rek. métier moo mën a métier woo. nga sa wéyuwaay. ba am ca loo wee. te dellu ci sa borom di ko topp. te dellu ci sa borom di ko topp. rek loolu baax na. loolu moom baax na. waaye loo def nag ba mu tax laa fàtte topp yàlla. waaye loo def ba mu fàtte loola topp yàlla. loola musiba la ci yow. loola musiba la ci yow dara du la ci mooy. soo ko tegee xéewal musiba la. soo ko tegee xéewal it musiba lay da ci yow. ndax yàlla noon. looloo tax yàlla ne xam na ci seeni jabar ak seeni doom. seeni noonu. mooy nga soxla woo leen ba bàyyi yàlla. moo di nga soxla woo leen ba bàyyi yàlla. mu wax ne am na ci seeni jabar ak seeni doom fitna. mu wax ne xam ne ci seeni jabar ak seeni doom fitna la. mooy rek mu dox sa digganteeg la la war sa digganteeg sa borom. su boobaa rek jaru ko. su boobaa daal jaru ko. da ngay def li la war sa digganteeg sa borom. na def li la war sa digganteeg sa borom. na sa borom. soog a dem ci jabar ak doom. soog a dem nag ci jabar ak doom. jabar na def la ko war digganteem ak boromam. jabar na def li ko war digganteem ak boromam. soog a jublu ci jëkkëram. soog a jublu ci jëkkëram. doom na topp boromam def la ko war digganteem ak boromam. doom na topp boromam. def li ko war digganteem ak boromam. soog a sàkku ngërëmal wàjjutam. soog a sàkku ngërëmal wàjjutam. taalibe na def la ko war digganteem ak boromam. taalibe defal li la war sa digganteeg sa borom. soo ko sakku ngërëmal sëriñ bi. soo ko sakku dina ngërëmal sëriñ bi. ñi ñett. ñooñu ñett. seen ngërëm baax na lool. seeni ngërëm. bay ne baax na lool. waaye na fekk nag nga jiital yàlla. waaye na fekk nag ngërëmal yàlla jiitu. ku sakku jigéen ju sakku sa ngërëmal jëkkër ba bàyyi xaq yàlla. jigéen ju sakku sa ngërëmal jëkkër ba bàyyi xaq yàlla. taalibe bu sakku sa ngërëmal sëriñ ba bàyyi xaq yàlla. taalibe bu sakku sa ngërëmal sëriñ ba bàyyi xaq yàlla. doom ju sàkku sa ngërëmal wajur ba bàyyi àq yàlla. doom ju sàkku sa ngërëmal wajur ba sànq àq yàlla. wajur wa du la jëriñ dara sëriñ wi du la jëriñ dara sëriñ bi du la jëriñ dara jëkkër ji dara la la du jëriñ. loolu na ko xam. bàyyi mu ne loolu nañ ko xam. yàlla jiitu ci jaam bu nekk. jaam bu ne. yàlla jiitu ci yow moo gën a xëy ñëpp ci yow. yàlla gën a xëy ci jaam bu nekk. yàlla moo gën a xëy si jàmm bu ne. gannaaw bu mu wee nag. ginnaaw bu yàlla wee. xaqi wàjjut lu yàlla réyal la. te wàjjut lu yàlla réyal la. gannaaw bu loolu wee. ginnaaw bu loolu wee. xaqi jëkkër lu yàlla réyal la. te jëkkër it lu yàlla réyal la. Eh, sëriñ itam wàjjut la moo gën a wàjjut la. sëriñ it wàjjut la. wàjjutu maanaa la. wàjjutu maanaa la. waaye nag. waaye. yii yëpp balaa ñoo jëriñ. yooyu yëpp de balaa jëriñ. yàlla jiitu rek. na yàlla jiitu. sëriñ. sëriñ. dañ koy wax rek te xamuñ ko. bàyyi ne dañ koy wax rek. te xamuñ luy sëriñ. ñu bari xamewuñ ak taalibe ak ak ndag. ñu bari xamewuñ do taalibe ak dagu ji. taalibe. taalibe nag. mooy ku bëgg yàlla. moo di ko gën yàlla. seet ku ko gën a jege yàlla. mu àndoog moom. mu àndoog moom. ndax mu xëcc ko ba jegeel ko yàlla. ndax mu xëcc ko waaye sëriñ boo xam ne daf maa neex rek ma ànd moom. waaye sëriñ boo xam ne. dara boolewu leen lu mooy moom a neex rek ba moom. buur la booy dagu rek. loolu day buur la booy dagu. yow taalibe moom du sëriñ. taalibe moom. ma ne bon doo taalibe moom du sëriñ. booba nag kon yow doo taalibe moom it du sëriñ. ak cëriñ ak ak ndag bokkut. ak cëriñ ak bokkuñ. bu fekkee yaa moom sa bopp. bu fekkee na yow yaa moom sa bopp. te amoo soxla dara ëllëg ci àllaaxira. te amoo soxla dara ëllëg ci kon de sooy boo seet ku la neex rek. kon day booba seeti ku la neex. nga ne kii ama neex moom laay topp moom laay def sëriñ. nga ne kii ama neex moom laay topp moom laay def sëriñ. waaye su fekkee da ngaa bëgg dara ci yàlla. waaye boo bëggee dara ci yàlla nag. seetal koo xam ne. na nga seet koo xam ne. waxam daf lay fàttali yàlla. bu waxee mu fàttali la lay fàttali yàlla. bu jëfee mu fàttali la nga àndoog moom bon nga jege yàlla. nga àndoog moom ci woowu melo. kon nga jege yàlla. budul loolu du sëriñ da ngay dagu. budul loolu du sëriñ da ngay dagu. ñu gën a bari daal dëgg-dëgg ay dag lañu waaye duñu sëriñ. ñi gën a bari daal dëgg-dëgg ay dag lañu duñ taalu bi. sëriñ yu bari itam buur lañu wala yàlla lañ sax. sëriñ yu bari buur lañ wala sax yàlla lañu. du du du muy yàlla ñu yàlla musal ci loolu. yàlla ñu yàlla musal ci woowu melo yaara bi. yonent bi fa ne. <clears throat> yonent bi daf ne. a bëgg ci mbindeef yi. te ne kat mboolem mbindeef yàlla moom la ci gën a bëgg. Usaamatu doomi Seet. Usaamatu doomi Seet. daf ne gannaaw Fatimatu moom la gën a bëgg. ne gannaaw Fatimatu kooku la gën a bëgg. laaj leen ma ci sama alal lu leen neex. laaj leen ma ci sama lu leen neex ma jox leen. waaye pour alaxira jëfal leen seen bopp du leen. waaye bu dee alaxira nag jëfal leen seen bopp barakat mënu ma leen ko fa jëriñ. bu nit ñi ñëw ak seen i jaamu yàlla yéen ngeen ñëw naa ñëw yonent bee bokk dara leen di jëriñ. bu fa nit ñi ñëw ak seen jaamu yàlla indi wu leen dara lu mooy maa yonent bee bokk loolu du leen fa jëriñ dara. ndéem yonent bu foor bi nga xam ne moo tax ñu bind àdduna ak alaxira mooy wax loolu. ndéem yonent bu foor boobu nga xam ne moo tax yàlla bind àdduna ak alaxira mooy wax ñooñam loolu. sakka keneen ku doon moom. sakka na keneen ku doon moom te kenn jegewu ko. man de lii ma leen tegtal rek laa leen mën a jëriñ. bàyyi mu ne moom day lii mu ñuy tegtal lool la ñu mën a jëriñ. naxut ñu nag. te moom lay defit pour sama bopp. te loolu lay defit pour boppam. ban nag ma leen ko tegtalee rek naxuma leen. kon kat bu leen ko tegtalee moom wàcc na yéen a ci def nag topp mbaa rek. xamuma nag kéemtalaayal lima ma xam. mu ne xamut nag kemtalaayal lim xam. mbindeef mu mën a maye ca magasin yàlla ya dara. mbindeef moo xam ne mën naa maye ca magasin yàlla ya dara. wala mbindeef moo xam ne dana dem sakk ca magasin yàlla ya. wala mbindeef moo xam dana dem sakk ca magasin yàlla ya. xamut ci ñu jëkk ak ñu mujj. bàyyi mu ne loolu day xamut ci ñu njëkk xamut ci ñu mujj. yonente yi fi nekk ak wàll yi. yonente yi ñoo fi nekk. ak wàll yi. xamuñ ci yàlla dara lu may jaamu ko ak ñaan ko. xamuñ ci yàlla dara. lu mooy jaamu ko ak ñaan ko rek. waaye kuy dem ca magasin yàlla sàkk amul. waaye kuy waaxu dem ca magasin yàlla sàkk kooku moom amul. waaye ku koy jaamu di ko sàkkoo jegeñ lu. waaye ku koy jaamu di ko sàkkoo jegeñ lu. ko tudd guddeeg bëccëg. di ko tudd guddeeg bëccëg. ah kooku su ko ñaanee mën naa mu déglu ko. kooku day mën naa am bu ko ñaanee mu déglu ko. te ku ñaanal sa bopp. te ku ñaanal sa bopp. sax ku ñaanal sa mbokk ñaan ngaa gën a gaaw. sax ku ñaanal ñaan gaa gën a gaaw. loolu am na njariñ. loolu am na njariñ. kandoo mën naa jariñ loolu itam. kandoo it mën naa jariñ loolu. waaye nag kuy dem ci magasin yàlla yi sàkk. waaye kuy dem ca magasin yàlla yi sàkk rek. amul loolu day amut. kuy dem sàkk jox ku neex. kuy demit sàkk ci lu neex jox ku la neex. loolu it amut. loolu amut. képp kuñ koy wax kala koy wax lay nax. bëgg a góob da ngay ji da ngay bay. bàyyi nee ko bëgg a góob da ngay ji bay. ku bayut. xam ngeen ne ku bayut. su góob jotee doo góob dara. su góob jotee de. kuy góob itam la nga jiwoon rek ngay góob. kuy góob it xam nga ne la nga jiwoon ngay góob ndax moom nga foccile. bu leen def seen boppi xalel. bu leen def seen boppi xale. bu leen nax. bu leen def seen bopp dof boo xam ne ku jot tur na nax. ku yàlla tànn ba jox la diine ji gën ci diine ji. ku yàlla tànn ba jox la diine ji gën ci diine ji. diine ji gën ci diine yi. diine ji gën téere bi gën ci téere yi. téere bi gën téere yi. mo yonent bi gën ci yonent yi. yonent bi gën yonent yi. ku yàlla tànnal loolu waratu laa def sa bopp ndaw. ku yàlla tànnal loolu. waratoo def sa bopp ndaw. na nga xëccoo ba bokk ca tànneef. yow daal xëccoo nag ci sa yitteey bopp. ba bokk ca tànneef yi te yàlla amul mbokk te yàlla moom xamul mbokk amul jegeñaale xamul benn jegeñaale amul doom xamul doom amul dara xamul dara ay xarit rek la am xarit rek la am Muhammad ki ci gën a foor xaritam rek Muhammad mi ci gën a foor xaritam rek la buntab xarit nag ubbil na ko ñëpp buntab xarit nag moom ñëpp la ko ubbil ku jublu ci moom di ko jaamu di ko tudd guddeeg bëccëg ku jublu ci moom di ko jaamu di ko tudd guddeeg bëccëg di def la ko neex di bàyyi la ko def li ko di bàyyi li ko naqadi. rek daal di bokk ci xaritam. dal di bokk ci xaritam yi rek. xamut arab ak olof ak séeréer rek. xamut arab ak olof ak séeréer. ak tukulóor dara. ak tukulóor ak joolaa yëpp ci bokk yam. jubli ci yàlla topp yàlla rek di xaritam yàlla. ku jublu yàlla topp yàlla di xaritam yàlla rek ak koo mën a doon ak. ku ko wan gannaaw toppaloo ko di noonam rek bu la yonent bi juree sax. ku ko wan gannaaw toppaloo ko dim noonam di lee yonent bi moo la jur sax. dinaa nekk di toujours ndaw la nekkoon ca Xorasaan. bàyyi mu ne. dinay nettali toujours ndaw la nekkoon Xurasaana. di shérif boo xam ne ku wet ak shérif la askanoo ci Fatimatu bu jege. di shérif boo xam ne ku wet ak shérif la askanoo ci Fatimatu doomu yonent bi sallallahu alayhi askan bu jege. askan bu jege nag. mu ngi dëkk ak waa yoo xam ne jaam la woon. mi ngi dëkk ak waa yoo xam ne jaam la woon. dafa ñuul kukk ba ay tuñam ñuul. waaja dafa ñuul ba ay tuñam ñuul. waaye muy jaamu yàlla. waaye muy jaamu yàlla. ba sangam gis ko rek xam ne waru ko moom mu ba ko yàlla. ba sanga bi gis ko xam ne war da moom kii mu ba yàlla. mu jublu ci yàlla. mu dem nag jublu ci yàlla. ba am cër. ba am cër ci yàlla. mbooloo mu bari topp ko. mbooloo mu bari di ko topp. bu génnee. su génnee. nit ñi topp ci kawam di barkeelu ci moom. nit ñi topp ci kawam di barkeelu ci moom. Sérif a ngi dëkk ak moom. Sérif bi dëkk ak moom. benn bés. benn bés. moom sëriñ boobu mu génn. moom sëriñ boobu mu génn. mbooloo mi topp ci kawam di rëj rëj loo. mbooloo mi topp ci kawam di rëj rëj loo. sëriñ bi naan sàngara ba mandi. sëriñ bi dem naan sàngara moom ba mandi. ñëw moom it jëm si ci sëriñ bi. ñëw moom it jëm ci sëriñ bi. taalibe di ko bamax di ko pes. taalibe di ko bamax di ko pes. moom it mu dëgër bopp rek ne foog mu ñëw ba ci sëriñ bi. moom it mu dëgër bopp ne fokk mu agsi ci sëriñ bi. ba agsi ci sëriñ bi. ba agsi ci mën na lii war naa am. ne ko dafa nga ne lii moom war am. yow mu ñuul mi la ba sa tuñ yi ñuul. yow yaa ngi ñuul ba say tuñ ñuul. ngay doomi xeefar sa baay xeefar sa maam xeefar. ngay doomi yéefar sa baay yéefar sa maam yéefar. ñu di la taral di ma toroxal man doomi yonent. yow ñu di la taral man ñu di ma toroxal man doomi yonent bi. ñu di la màggal man ñu di ma doxadal. ñu di la màggal man ñu di ma doxadal. yow doomi xeefar loolu war naa am. yow doomi yéefar loolu war naa am. mu man doomi yéefar laa ni ki nga wax. man day doomi yéefar laa ni nga waxee. waaye dama bàyyi sama yoonu baay. waaye kat dama bàyyi suma yoonu baay. xaw sa yoonu baay kii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sa yoonu bi sallallahu alayhi wa yow nga bàyyi sa yoonu baay kii yonent bi. yow nga bàyyi sa yoonu baay kii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. xaw sama yoonu baay woowa kii yéefar bi. xaw suma yoonu baay woowa kii yéefar bi. man dama ñuul naam. man dama ñuul naan. waaye weexal naa sama xol ci gëm yàlla. waaye weexal naa sama xol ci gëm yàlla. weexaayu xol boobu. moo tax ñu sopp ma. yow itam nga weex tàll. yow it weex tàll.